ne afama nahnu may mayitiin mu ngi ñuy wax weroog bi nga xam ne ci la jullit bi nekk biir aljana lenn li ci ñoom ñu nekk fa ñoom ñépp di waxtaan di fàttaliku seen démb bañ nee ca yawmal qiyaam ba kenn ki naan ko man di amoon na ab àndandoo bu ma doon wax ndax dangaa gëm dékkeek yoo yële bu ñu nekkee ñoo xam ne suuf ak yàq ndax dinañ ñu fay di ñu dékkil di ñu fay mu ñu boroom ne leen yëddu leen geestu leen ngeen yëddu leen bi nga xam ne ci la ñu yuddu xool ñu gis waaj nekk ci biir safara di tëmb mu naan ko yow de tuutee des nga daal di may sees nga daal di may alak ma topp ci yow bu dul woon xéewalug borom bi ma defal kon ma bokk ci ñiy teewe fa nga teew de léegi nag muy continuer mu ne afama may bi mayitiin mu ne afama ndax ñun dañoo nekk ndax nekkuñu ndax dañoo nekk bi mayitiin ci ñoo xamante ni dañuy faatu illaa lu dul mawtatanal uulaa suñu deegu njëkk ga nga ñu faatu woon ca yow ca àddina wama nahnu te ñun nekkuñu bi mu'azzab bi mu mu'azzabiina ci ñoo xam ne dañu leen di mbugal léegi lii dañ ne malaak boroom jullit yi ñoo ñoo koy wax di ko laaj malaaka yi ñaan leen mooy bés bi nga xam ne comme ni euh, hadiisu Seydina Abu Saïd alxudri radiyallahu anhu di wax ne keroog yowmal qiyaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne dañuy jël dee mu nekk am kuy moo xamante ne am kuy la mu weex moo xamante ne nii la ñuy teg ci diggante safara ak àjjana ak safara daal di koy rendi te ku koy rendi mooy sayyidina Yaxya mi nga xam ne mooy dekki Yaxya mooy vive mooy na dund kooku mooy ki nga xam ne moom mooy faat dee bu ñu koy wan waa waa aljana leen xam ngeen lii ñu ne waawow kii mooy dee ñu laaj waa safara ñu ne waawow xam nañ ne moom mooy dee ñu daal di koy rendi ne waa aljana yéen sax leen fi ngeen ne amatul dee yéen waa safara sax leen fi ngeen ne amatul dee bu lool ndax xewee nag ñu ne loolu la ñuy laaj malaaka yi ne leen ah kon ñun daal kon ñun fa maa nax nu bi mayitiin kon ñun daal dootuñu faatooti duñ ñëw faa duñ nekk ñoo xam ne ñu mortel lañu de illaa lu dul mawtatanal ula wama nahnu te ñun du bi mu'azzabina kenn dootuñu mbugal ndax nee na ñu ñu sax fii malaaka yi naan leen waaw ñenn ñenn loolu mooy dañ koy wax noonu ngir fàttale ku xéewalu borom bi mooy xam nañ ni de toute façon àjjana doo fa dugg ñu la fay génnewaat naan la demal sawara déedéet mooy dañ koy wax ngir fàttaleku li nga xam ne mooy xéewalu borom bu mag dim la xam ne moom la leen defal ñenn ñi ne dañ koy wax ngir yéeféer yi di leen wan ne yaa yéen ñi doon wax lu mel noonu naan kenn duñu dee na ngeen duñu faat lu dul suñu faat bu njëkk bi rek ah te ñun kenn duñu mbugalaa yawmal qiyaam ngir wan leen ne waxu kéeféer goog ngeen nekke woon waaye num ci ne dëgg-dëgg lii la huwal fawzul azim mooy nekk koo xam ne moom dootuñ la mbugal mukk yaa ngi ci këri xéewal yu dul jeex inna hada dëgg-dëgg lii la huwa moom al fawzul azim mooy nga ñaay lu mbu màgg yi muccal nañ la ci safara yooyale li misli hada suñu borom ne nag ci lu mel nii ngir lu mel nii falyamalil aamiluun ñii jëf nañu jëf ngir lii àddina bi nekk fi wax yi jaru ko wax ju bari ji yow li yàlla digle leer na li mu tere leer na ay ku jëf rek lañuy xaar jëf leen li misli hada lu mel ni lii ta moo lay jëme kërug teraanga ga falyamali nay jëf alaamiluuna aji jëfkat yi adalika suñu boroom ne man de ngi leen di laaj ndax lii xayrun moo gën nuzulan wàccuwaay am shajaratu zaqqumi mooy wàcc nekk àjjana nekk ci ay ndaataa tëllëx yii ci yi nga xamante ne nii yii xéewal gu toll gu toll nii waa moo gën nuzulan ak wàcc waaye bienvenue am wala boog shajaratu zaqqum muy sajaratu shajaratu zaqqum du loo gisoon nañ ko ci suuratu duxaan muy xa muy garab googu nga xam ne mooy zaqqum te jël Jahlin doon ci saboote waa naan moo yéen Muhammad sayyidina Muhammad alayhi salaam da leen di tëkkoo lan li nga xamante ne nii mooy garab googu. naan ba xam ngeen lan mooy zaquuma du dara lu dul gis nga tàndarmay yasrib goo gëlee bu Medina gu goo rek la noonu nag yàkkamti nañ na ñëw na ko andi fal nata zaqam bu ko defee ñu ne ko fuuf daal di koy wannaasu garab googu nga xam ne garab gu garaaw la gu ñàng nekk ca biir safara moom lay wax mu ne ndax ku wàcc àjjana ñu terale la àjjana kooku moo gënu nekkin wala am shajaratu zaqum waa ji nga xam ne moom garab gu salte goog te ñàng te moom moom lay lekk mu ne inna naa ja'alnaaha ñoo def garab goo gële ca biir safara fitnatan mu nekk loo xam ne fitna la de li zaalimiina ñeel bokkaalekat yi ñu naan moo Seydina Muhammad mii daal li muy wax kenn xamul li muy wax biir safara luy foo xam ne day lakk di takk ay takk ne fa lan la fa garab di saxee waaye yii yii lii lii muy wax amul waaye te doon woroom ne nag maa def loolu wal iyaadu billaah mu nekk fitna ab nattu ci seen kaw ñu nekk ci kaw suuf di wax ci loo xamante ne amuñu ci benn xam-xam di ci aventure wu mel ni Abu Jahlin miñ la wax léegi mu ne innaha dëgg-dëgg kaay wow wute naag la Abu Jahl wax de innaha gis nga zaq zaqu moo male garab googale shajaratun garab la goo xam ne taxruju day génn fii aslil jahim ca digg njomboxtal ca digg ca digg la nga xam ne mooy safara fa lay génne tal'uha gis nga meññeef yi mooy gis nga lay feeñ ci moom di meññeef yi ka annahu boo ko gisee ru'usu shayatin day mel ni bopp shaytaane yi nga ne waa ne ñun dañoo gis shaytaane ñu ne waaye shaytaane nit ku nekk xam na ne shaytaane ku ñàng la loolu moom xam nañ ko léegi nag borom bi di misaal loo xam ne même bu dee gisuñu ko waaye ñépp d'accord ne shaytaane moom ku ñàng la war a doon léegi mu ne seen bopp yi nag boo leen gisee ñoo bopp shaytaane yi niroo ne mu ne fa innahum gis nga waa safara bu ñu fa duggee la aakiluuna minha dinañu lekk li nga xam ne mooy ca garab goo gële fa maali'uuna minhal butun ñu feesal ci seen biir ya xam nañ ne du leen jariñ dara ndax laa yusminu wala yughni min ju' mooy du leen jariñ du leen du leen du leen màggal seen yaram yi du leen may ak gerees du leen da tamit du leen jariñ dara ci xiifaay gi lu dul da leen di yokk sax ñu gën a xiif waaye nag ñu beneen pexe dinañu xiif xam ne garab gi baaxul boo koy lekk muy xotti sa put gi xotti sa mbàq yeeg fu mu jaar ba koy xotti waaye amuñu amuñu sowa amuñu pexe lu dul dinañ ci lekk fa innahum moo tax mu ne dëgg-dëgg ñoom laa ci luuna minha dinañu lekk ca garab googale fa maaliwuna minal butun ñu feesal ca seen biir ya nag su summa ginnaaw gi inna lahum dinañ am alayha ca kaw buñ ko lekkee ba pare la shawban loo xamante ne nii mooy buñ ko lekkee yoo xam ne yuy siit loo xam ne moom lañ koy njare min hamimin ci loo xamante ne nii ci safara bu tàng jër mooy ndox bu tàng jër lañ koy naane moom lañ koy jàllalee de mooy mbir yu lool la dañuy lekk loo xam ne xam nañu ne baaxul ci ñoom waaye ah amuñu pexe loolu nag la ñuy def bu ñu ko lekkee ba pare nag léegi nag mooy boo lekkee ba pare da ngaa war di naan léegi nag ñu daal di leen boole nag ñu daal di ciy boole lan loo xamante ne nii ndox mu tàng jër moo xam ne moom la ñuy lekk nag mu jaxasoog li nga xam ne moom lañ lekk mu nekk loo xam ne ak njaxas lay doon ci seen biir yi mooy la shawban boobale nga xamante ne nii day nekk moo xam ne loo xam min hamimin ci ndox mu tàng jër summa ginnaaw yi inna marji'ahum buñ demee ca garab ga lekk ba pare delluwaat fa ñu nekkoon ilaa mar inna marji'ahum seen delluwaay la ilal jahiim delluwaat fa bërëb yañ newoon ci safara sa dañuy dem wuti garab ga bu ñu xiifee dem lekk ci ba mu yàq leen ñu delluwaat fañ ne woon innahum dëgg-dëgg ñoom lu leen teg lii alfaw dañoo fekkoon abaahum dallin dañoo fekkoon seen bàyyi nekk ñoo xam ne dañoo sànk yoonu alquran yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ko rek ci wàllu lii mooy suñu aada comme li ñu waxoon bee weesu rek teg ci lii rek mooy aada moom lañ fekkoon maam ak baay loolu foofu loolu lañ fekkoon seen baay ñu sànku ñoom ñu xam ne dañoo sànku ndax lii ñuy def wuti nag alquran mu leer leen waaye nag fahum waaye malgré loolu de ala atharihim ci seeni jeexital ak seen nañ doon doxe yuhra'una ñuy yàkkamti bi jëkkante di jaar fi nga xam ne moom la seen bàyyi jaaroon te xamoon nañ ne ñoom fañ tegoon seen tànk du noonu de ak seen maan yi suñu boroom ne wala xat dëgg-dëgg dol la sànkoon na qablahum lu jiitu waa Makka ñii ak ñi nga xam ne ñooy weddi ba yawmal qiyaam aktharul awwalin li ëpp ñin ñi fi jiitu woon ñoom ñépp a woon ñu bari ci ñoom dañoo sànk woon de wala qad arsalna fihim munzarin mu ne nag li leen sànk du dañoo sànk doon kese de dañu leen a yónni ay ndaw samay ndaw yoo xam ne alayhimu salaatu wassalaam dañ yónni woon ci ñoom ñoo xam ne munzirin dañoo ñëw doon leen xupp naan leen génn leen ci li ngeen fekkoon seen maam yi ndax baaxul dugg leen ci lii ngeen xam ne moom la fi borom bi wàcce muy leer gii waaye gaa yi gëmuñu ko ñu weddi li ëpp ci ñoom dañoo weddi seen yonent suñu borom ne fanzur xoolal fanzur xoolal kayfa ana naka kaana la nekk aqibatul munzarina mujj ñi nga xam ne ñoom lañ doon munzarina ñañ doon xupp ñu weddi bañ ne dara du ñu jariñoo ca xuppaate ga mu yée weddi seen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam xoolal nan lañ mujje woon illaa ibaadallahi ba mu des sa jaamu yàlla ya nga xam ne ñoom almuxlas yi na ñoom la borom bi sellal ci ñaaw téef ci li nga xam ne mooy bokkaale gi nga xam ne shirk ak yooyu yëpp ñooñu rekk ñoo ci rëcc ci gëmoon yonent yooyale léegi nag mu ñëw di leeral nag ñoo ñële yonent yooyale kenn par kenn mooy ci ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañ leen woon ci seeni ñoñ nan la mujj lool la ñuy gis insha allahu taala ci laay yi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa